fil baabi saalisi wa salaasiin wa an Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhumaa annahu qaala ra'aa Sa'd radiyallahu anhu anna lahu fadlan alaa man duunahu faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hal tunsaruuna wa turzaquuna illaa bidu'afaa'ikum rawaahu al-Buxaariyu rahimahullaahu ta'aalaa hakazaa mursalan fa inna Mus'ab ibn Sa'd taabi'i wa rawaahu al-haafidu abu bakrin al-burqaani fi sahiihihi muttasilan an mus'ab an abiihi radiyallahu anhumaa kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala ñëwaat ci buntu bi ñu newoon ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum ñu ngi ci garab gi tey mooy suñu jotaay bi mujj ci bunt bi ci garab gii ci tool bi insha allahu taala ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiisu Abu Shurayh Xuwaylid ibn Amr al-Xuzaa'i radiyallahu anhu im ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na allahumma inni uharriju haqqa ad-da'iifayni al-yatiimi wal-mar'a. Tey nag ñu war a gis xadis boo xam ne bu bees la muy xadisu euh, say deux cent bi ñu génnoon moo doon xadis deux cent soixante-dix tey ñu war a gis xadis deux cent soixante onze mu ne waan Mus'ab ibn Sa'd ah, mu ne kon mu ngi jëlee ci Mus'ab ibn Sa'd mooy Mus'ab di doomi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma maada ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ah, mu ne radiyallahu anhuma yal na boroom bi kontaan ci ñoom annahu qaala mu ne nee na raa saadun mu ne raa dafa gis ne saadun muy saad muy baayam baayam moom na wax am na lahu fadlan kene daal am na lu mu ëppalee ala man duunahu ñi ko féete suuf am na daal ngëneel gu ma goo xamante ne amaane ah ñi ko féete suuf ah amuñu ko waaw fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu nag wax moom ne ko <laughs> ne ko ah, hal tunsaruna ndax deesut leen may nga ñaay hmm? ndax duñu leen may nga wa turzaquuna te ñu leen di ah wërsëgal illaa ludut bi du'afaikum di ko jaarale ci li nga xam ne mooy seen way ñàkk ñi waaw mooy laaj la laaj buy wane ne kon nag li nga xalaat du demee noonu bul jàpp ne war nga am gëneel ci ñi nga xam ne defuñ ni yow li nga def ndax kat borom bi da leen di may ngañaay di leen wërsëgal pas pour yéen de waaye ñi nga xam pour ñi nga xam ne ñooy euh, euh, ñu ñàkk ñi tey budul woon ñoom <laughs> kon ñu xam ne ñooñu ndegete yoo <laughs> bari nañu bëgg ñu raasul ci bugguñ leen gisati ci ci dëkk bi parce que ñoom bañ commencé am bareegi dañoo fuuy waaw jàpp ne vraiment gars yi amul yi bon dañuy taar lañ quoi ak takk-takk lañ suñu ville bi quoi nit ñi bu ñu duggee di leen gis nii te ñoom defuñ dara ngir yalwaan gi ñuy def wala boog ñàkk yi ñu nekk ñu génn ci bal dañuy toj seen xol yi guddeeg ba cët di leen wan ne ñun ñoo am yéen du ngeen tus ba pare nag bëgg nag ñii daal buñ sañoon ñu abal suñu réew mi quoi wala suñu gox bii ñii dañ koy ñaawal ñii vraiment image bu bon la ñuy joxe suñu kii xamuñ ne taw ya ñuy am tax seen ak seen ranch ya di seen mbay maag yooyu ñuy puukarewoo ak seen alal ji yépp borom bi da leen koo defal ci barke way ñàkk ñooñee <laughs> allah mu ne xadiis bi rawaawu soloo ko al buxaariyu al imaam mu ne hakkadaa naka nii mursalan mooy mursal mooy boo xoolee nii xam nga euh, Mus'ab ibn Sa'd mu wax moo tax mu leeral ko al nawawi mu ne ndax fa inna Mus'ab ibn Sa'd ndax Mus'ab ibn Sa'd kat taabi'i mooy taalibi saxaaba la mais du saxaaba kon fekkewul lii muy nettali xew-xew boo xam ne daa concerné baayam yonent ak yonent bari saam ak baayam moom mu ne mu ñëw rek wax loolu mooy am na ku mu soti waaw mooy mursal la mooy dañ koo yoor dañ koo yónnee mais waxuñu moom nii exactement ci kan la ko jële mu ne nii la ko imaamul Buxaari solo ndax kat li tax ma ne mursal la mooy ndax Mus'ab ibn Sa'd fekkewul xew-xew bi waaw te lii dafa am solo ci xam-xamu xadiis rahmatullahi ala ashaabil xadiis léegi mu ne waaye mu ne war a waawul xaafiz Abu Bakr al-Barqaaniyu ah, mu ne waaye imaam xaafiz bu mag ah, Abu Bakr moom soloo na ko fii saxiixihi ci saxiixam bi muttasalan muttasilan mu jokkale ko an Mus'ab mu jële ko ci Mus'ab boobu nag Mus'ab ibn Sa'd ne nag ci baayam an abiihi ci baayam la ko jële radiyallahu anhuma al imaam al Burqaani mii muy wax wala al Barqaani al haafiz mooy Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib al Khawaarizmi al Burqaani wala al Barqaani al Shaafi'i nga xam ne sëriñ la woon fële Baghdad imaam bu mag la imaamu Shafi'i yi euh, euh, euh, nekkoon kilifaay boroom xam-xamu fiqh yi mu ngi gane àddina ci l'an trois cent trente àddina l'an quatre cent vingt-cinq ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki bokk na ci yi nga xamante ne ñoo gën a siiw nooy al imaam ad-Daraqutni <laughs> ah Allah moom bun ku mu nekk ah ku mu nekk ci kii moom ci ci sëriñam moom jeex na moom waaw waaw al imam ad-Daraqutni ad-Daraqutni benn quartier la woon bu nekk Baghdad waaw moom mi ci taalibe mi la woon dégg na ci moom bëgg na tamit ci ay ponkalu jamonoom ah ñoom Abul Abbas ibn Hamdan ñoom Abu Ali ibn Sawwaaf ñoo ñëpp jële na ci ñoom waaye tamit jële na ci boroom mustaxraj bi di Abu Bakr al-Ismaa'ili mu siiw mi te def mustaxraj ci Sahih Imaam al-Buxaari ñoo ñëpp jële na ci ñoom rahmatullahi alayhim eh, moom nag dafa def benn musnad dafa bind benn téere eh, boo xam ne moom mii dafa def comme li eh, boroom sëriñam bi al-Ismaa'ili def moom da koo def boo xam ne day def taxrij xadiis yoo xamante ne nii day ñëw mustaxraj lañ leen di woowee comme imaamul Buxaari ak imaam Muslim ni ñu soloowee mu jaare ko fa mais du jaar ci seeni sëriñ day jaar ci yeneeni sëriñ ba ni ñuy àgge ci xadiis boobule voilà te moom mii bokk na ci taalibe bi ki ci gën siiw mooy al imaam al Bayhaqi taalibeem la naka noonu al imaam al xatiib al baghdaadiyu taalibeem la ñoom abu ishaaq ash-shiraaziyu rahmatullah al xam nga ne ponkal ah, xam ne kon wallahi al imaam abu bakr al haafiz al barqaaniyu rahimahullahu du como <laughs> eh, ci téereeb yooyu nag eh, ci na ci la def benn musnad boo xam ne mooy ni mooy li ñu wax léegi eh, mu def dajale ci xadis jaar comme ci buntu xadis yi waa shaykhaan yi daal di solo mu def mustaxraj moom nii def na ko moom la naan génne na ko nag moom ba mu ko génnee moom ci yoon wam ko jaare dafa xadis bi dafa dem ba jaar ci Mus'ab mu jaar mu ne mu jële ko ci baayam te loolu insha allah dinañ ci ñëw euh, ngir dina a leeral lool du moom kese moo solo lu mel noonu insha allahu voilà kon nag léegi xaris baabu léegi laaj bi mooy est al imaamul Buxaari kese moo ci wér dañ al imaamu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal dina koy solo na ko naan al imaamu Ahmad ibnu Shuayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi koon di ci kitaabul jihaadi wa siyari baabun wala baabu man ista'aana bi du'afaa'i wa saalihiina fil harb ci buntu ba nga xam ne mooy wax ci jihaad ak siyar eh, mu ne baabu buntu man ista'aana ki nga xam ne day sukkandiku di ñaan dimbal jaare ko bi du'afaa'i ki way néew ju doole ñi wa saalihiina ak way sell ñi fil harb ci xare ngir am nga ñaay nga jaar ci seen barke waaye ci seenu ñaan ak seen toroxlu gu ñu man ngir ñoom ñu ñaan ngir ñu borom bi ubbeele man haddathana ibn Sulayman ibn Harb al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne nettali na sama sëriñ bi Sulaymaan ibn Harb mooy ibn Bajiil al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyuub al-Makki al-Azdi al-Makki al-Waashihi al-Basri al-Qaadi la woon rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Talha mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibnu Talha ibnu Musarrif Abu Abdillah al-Yami al-Kufi waaw rahimahullahu ta'ala moo ko jëlee ci baay hmm? an Talha mu jëlee ko ci Talha Talha ibnu Musarrif ibnu Amr ibnu Ka'b rahimahullahu ta'ala an Mus'ab ibnu Sa'd Talha moo jëlee ko ci Mus'ab ibnu Sa'd ibnu Abi Waqqas rahimahullahu ta'ala an abiihi no qaala qaala la Imaam al-Bukhari tàll leen bi mooy moo tax mu ne mursal la al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne qaala mu ne raa gis na Saadun Saadu sama baay ah radiyallahu anhu an anna lahu fadlan ala man duunahu fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hal tunsaruuna wa turzaquuna illaa bi du'afaa'ikum voilà hadis baa ngi nii lii léegi wax ji mooy nii la ko Imaamul Buxaari indi waa Seydina Saad lan la gisee woon est ce que laa jàpp ne rek moom daal moo gën gaay quoi ku melul ni moom gën na la noonu déedéet affaire bi du lool euh, du loolu de xam nga lu muy wax dafa am benn xew amoon moom mu jàppoon loolu te loolu comme ni nga xamante ne ni al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu ibnu ibnu Muhammad moom moo ko solo musnad bi ci musnad Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne haddathana Waki' ngir leeral lii mu ne imaamul Ahmad ibn Hanbal mu ne nettali lañu Waki' sama sëriñ di Waki' ibn al ibn Malih Hmm, Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala qala mu ne nee na haddathana nettali nañu Muhammad ibn Rashid suñu sëriñ de Muhammad ibn Rashid al-Khuza'i Abu Abdillah ibn Abu Yahya al-Basri ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala Makhul Makhul gis nañ ko jotaay bi ñu génn Makhul ash-Shami al-Qurashi mawlahum ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Ayyub ñi na Abu Muslim rahmatullahi alayhi an Sa'd ibn Malik moom moo ko jëlee ci Sa'd ibn Malik gis nga <laughs> muy Sa'd ibn Abi Waqqas ma Abu Waqqas mooy Malik ibn Uhayb am ñu ne Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki Abu Ishaq az-Zuhri rahmatullahi alayhi muy Sa'd ibn Malik mooy Sa'd ibn Abi Waqqas male radiyallahu anhu annahu qaala qultu mu ne dama ne ya Rasulullah waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ar-rajulu yakunu hamiyatal qawmi mooy waaye yeneen may saa saam day doon laaj man Sa'd ibn Abi Waqqas mais ne ko euh, gisoo waay bi nga xam ne benn waay boo xam ne moom mooy protéger mooy aar ay ñoñam ay ñi nga xam ne ay ànd àndandoom lañ yoo xam ne dañoo ànd dem cëpp xare daanaka daal danger yépp moo ko fenk la leen naroon a daal ci musiba yépp moom moo ko supporté quoi nekk ki nga xam ne mooy seen pro moo leen doon protéger. léegi nag mu ne a yakunu sahmuhu wa sahmu ghayrihi sawaa mais yeneen tubaab yi saa saa est bu xare bi jeexee ba am fa nga ñaay euh, euh, wàll wi muy am ci ci ci ci butin de guerre ci màng mi lim ciy am wallam mais paaram est ak ak ñeneen ñi nga xam ne moo leen doon aar. dëkk fa ñoom lu ñu deful est ñoo ni ñoom ñoom est moom ak ñeneen yi ak wala keneen ku deful ni moom ñoom ñooy bokk daal par ñooy tolloo <laughs> qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sakilat ko ummuka yabna sa yabna ummi Sa'd wa hal turzaquuna wa tunsaruuna illaa bi du'afaa'ikum mu ne ko sakilat ko ummuka mooy <laughs> waxinu arab la mais ñaanalu ko loolu mooy ne <laughs> la sa mooy yow yow xaw a woon loolu mooy mooy mooy boo nit koo xam ne <laughs> dafa laaj doo am dañ naa mais kii waroon na xam ni xanaa. sakilat ko ko mooy yal na la sa yaay ñàkk mais loolu waxu loolu mais du. oh du lool nga ko jiblu voilà boo ñëwee benn waaye wax la benn affaire nga ne ko yow man xaw ma lu ma yow yàlla na nga deere xam nga tekkiwul ne fii mu ne yàlla nangul sama ñaan bi sawaay dee léegi déedéet <laughs> comme loolu la rek <laughs> waaw <laughs> léegi nag euh, euh, mun ne ko yow xamoo woon lool ah sakilat ko yab na umma yab na ummi Sa'd yow doomi yaay Sa'd mooy yow rek Sa'd wa hal turzaquna ndax deesut leen wërsëgale wa tunsaruna ci leen di dimbali borom bi di leen may ngañaay illaa lu di du'afaa'ikum di ko jaarale ci li nga xam ne mooy seen seen ñàkk gi kon nga gis lii la Seydina Sa'd lii la woon mooy ab xare la woon Seydina Sa'd def fa njàmbaar bu bare mu jàpp ne bon xanaa nag loolu tax na euh, comme que am nañ ngañaay euh, léegi euh, butin de guerre bi xanaa moom dinañ am lépp ñeneen ñi deful la ñu am loolu nag la yonent loolu la doom ji di wax fii naan ra'a Sa'd radiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunahu loolu la naa Saad la doom ji naan Saad de sama baay daa gis ne am na ngëneel mooy lan mooy le fait que moom moo doon moo def ci ci xare boobee lu ñu bari deful léegi mu jàpp ne ña deful ni moom te moo leen doon aar xanaa kane yonent bi alayhi salaam mu laaj ko ndax moom paaram ak paaru ñoom ñooy tolloo yonent bi alayhi salaam ne ko ndax duñ leen dimbali ak di leen wërsëgal lu dul di ko jaarale ci li nga xamante ne mooy seen way ñàkk kon dafa leer te bi kon xam nañ ne. hadith bi nekk na sax lu jokkaloo même bu dee hadith sayna abu euh, kii euh, al imaamul buxaari bi rahimahullahu ta'ala na hadith sayna euh, imaam an-Nasaa'i xam nga wax nañ la solo na ko al imaam an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala bi mu ko solowee da ne sauf que ra'a Sa'd bële alhamdulillah waxul raa dane annahu zanna voilà dane akhbarana Muhammad ibn Idris al imam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i mu ne nettali ne Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ibn Dawud ibn Mihran al-Hanzali Abu Hatim al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala qala haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath mu ne Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya an-Nakha'i Abu Hafs al-Kufi moo ko nettali an abiihi mooy Umar ibn Hafs mooy Hafs ibn Ghiyath ah, mooy baayam an Mis'ar moo ko jëlee ci Mis'ar di Mis'ar ibn Kidam ah, Abu Salama al-Kufi al-Amiri al-Kufi rahmatullah alayhi an Talha ibn Musarrif mu jëla ko ci Talha ibn Musarrif gis nañ ko léegi ibn Amr ibn Ka'b léegi an Mus'ab ibn Amr moo ko jëlee ci Mus'ab ibn Sa'd Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abiihi mu jëla ko ci baay annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala nabiyyullahi sallallahu alayhi wa sallam innama yansuru Allahu haadhihi al-ummata bi da'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim voilà fii daa andi yeneeni yeneeni njariñ mu ne Seydina Saad de daa njortoon jàpp ne am na ngëneel ci ñi ko féete suuf ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam ne loolu du dalee na xeet non mooy xare bi lam fa def dañoo ñëw benn occasion la xare la mu def fa loo xam ne ñu bari defuñu ko mu jàpp moom ñamu doon aar sax ñooñu xanaa bu biree bi ñëwee moom dina am lu pro loolu rek dafa laaj loolu la voilà tekkiwul mukk boo jàpp ne dafa jàpp ne moom daal mooy Sa'd ibn Abi Waqqas kon ku dul la gën mukk xaasa sori na loolu bon mooy tey lii ma def ci xare bi xanaa ñi li ma def te ñeneen ñi defuñu ko wala ñi nga xam ne maa leen doon aar xanaa boo xanaa dinaa am surplus bu ñu amul loolu kese la loolu <laughs> yonent la rek saa saa nag xamal ne nag nit loolu lépp boo nekkee ci mbooloo borom bi defal la gëneel boobu bul jàpp ne tarfatal ayni am nga dara loolu ëppalee ndax loolu la boroom bi ràññee mukk mukk mukk mukk du deñ affaire yi amul benn privilège booy am ci kaw ñeneen moo tax mu ne ko innama li am ba des hein mu ne ko innama li am ba des yamsuruha allahu borom bi da day dimbali hadihi al ummata xeet wii bi da'ifiha di ko jaare ci ñi nga xam ne ñooy néew ji doolay xeet bi bidawatihim di ko jaare ci seeni ñaan ndax seeni ñaan day sell comme niñ ko gisale wa salaatihim ak seeni julli wa ixlaasihim ak li nga xam ne mooy seen sellal waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon gis nañu bii gën naa leeral euh, fadlan boogee lan la ko al imaam ak yonent bi saa saa liy wax ne illaa hal tunsaruna wa turzaquna illaa bi du'afaikum bi du'aihim wa salatihim wa ixlaasihim voilà kon nag mu ngi noonu waaw taa xadiis yu bari yonent bi alayhi salaam wax na yu mel noonee di leeral lii kon affaire bi mu ngi nii waaw kii doon na wax même al al al al oh, am na yeneen saxaaba yu solo yu mel ni comme al imaam Abu Darda boo tax al imaam Ibn Battal rahimahullah al Maliki mu ne boo gisee lii lu tax yonent ma li saa wax lii suñu waroon def ko mooy day dimbali xeet yi suñu xeet wii di ko jaare ci way ñàkk ñi ñi nga xam ne way woyof mbubb yi nga xam ne ñu bari considéré wuñ leen alors que ay way jële baari na waamee xéewal yuy rot ci kaw réew mi yuy wàcc ci réew mi borom bi ñoom la ci seet bu leen ci seet woon du wàcc walla <laughs> al-imaam Ibn Battal rahimahullahu taala mu ne li tax mooy anna ad-du'afaa ashaddu ah, ikhlaasan fi ad-du'aa waaw wa aktharu khushuu'an fi al-ibaadati li khalaa'i quluubihim an at-ta'alluq bi-zuxrufi ad-dunyaa waaw mu ne boo gisee lii mooy parce que xam nga fuqaraa yi moom lañ doon wax bii weesu bii yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan ki nga xamante ne nii ana uharridu kii haqqa ad-da'ifayn al-yatiimi wal mar'a mooy ñoom wootewuñ genn xawla ak genn quwwa faible yi mooy bu dee nekkul faible boo xam ne dafa ñàkk nekk ku néew doole ba pare rëy kooku moom moo yées waaw. mais ki nga xam ne ñoom en général nii la ñuy mel mooy dañuy nekk yoo xam ne nekkuñ di wootewul benn daraja di def dara gis nga gaa nga xam ne xamuñ ay lam daala ñii nekkuñu bi di prétendre dara naan ñoo xam masala bi ñoom déedéet ñoom moom loolu ah man de loolu xaw ma ci dara xanaa nga laaj ci xam ah yàllaa xam tout le temps mooy façon wax yooyu rek la ñuy wax boo leen nii ñu ne ah yàllaa ki am kattan mooy ki am ñoom lépp dañuy delloo ci yàlla alors waa ji xam dara bu xamul boppam te njàngam min njàng ko leeralu ko mu jàpp ne moom it mu fuuy ci jàpp ne fii mu ne moo nekk ci bëtu xefu nit ñi moom day jàpp ne fii mu ne xam-xamam dee tax waaw innama utiituhu ala ilmin indi la qaaruuna wéradi mi waxoon <laughs> waaw <laughs> <laughs> bi nga xamante ko borom bi defal mu jàpp ne affaire bi daal sawaay euh, sama mën a gestion la sama mën a lijjanti koppar man maa mel noonu ça c'est moi fàtte yàlla mi nga xam ne moo ko may wërsëg moo ko may xam-xam moo ko may wër gu yaram gu mën a defe loolu yëpp mu fàtte ko samp boppam waaw di fàtte fàttali parce que moo ko tey loolu moo yées alors que loolu mooy ñi xam noonu la ñuy def ñi am alal ñenn ñi mooy bu ñu prudent noonu la ñuy naan waaw am xam-xam ba bari jàpp ne moom moom nit ñi am alal foog ne mu tax loolu moom mbiri boppam la mooy moom au lieu mu ne laa hawla wala quwwata illa billah même bu koy wax ci làmmiñam ay jëfam wanewu ko ay bëfam kay ay jëfam li muy wane mooy alxawla wal quwwata lii waaw xawla quwwa man mii la ñeew parce que saay pexee tax saay am kattan saa mën a pexe saay man a dóor saay man a kii moo tax ma am yii yépp alors que euh, fuqaraa bi moom du wax loolu waaw moom moom day day day kii rek moom day xam ne moom daal amul manul dara moom daal yàlla am saa ko neexee génne ko ci lii voilà moom loolu lay wax moo ay yàlla rek lay tudd alors que kee moom day jàpp ne yooyu sax c'est Euh, en général du'afa yi ñoo gën a tar ak ixlaasan ashaddu ixlaasan ñoo gën a taru cellal fi du'a yi bu ñuy ñaan waaw mooy seen xol wa aksaru xusu'an dinañ ci ñëw te bari ak ak ak toroxlu yàlla fil ibaada ci jaamu yàlla yi waaw ñoom du ñu fi nekk di jaamu yàlla allahu akbar def compte magasin yi eh, eh, sama bi sawaay tey mbaa dina indi sawaay cinquante mille yi ma ko wax non cent mille parce que tey am na ku ma war a jox nangama ci nangam def compte yi mu pare nga xam ne laa yadri kam salla du xam sax ñaata la julli te du xam ñaata la lu mu tari ak lu mu tariwul waaw kon nag mu ngi noonu moom yooyu du ko ci fekk waaw <laughs> moom du ko fi fekk allahu akbar mu mu jël xolom aj ko ci li nga xam ne mooy boroomam waaw li xalaa'i lu waral lii la mu ne li xalaa'i qulubihim ndax wéet seen xol ani taalluqi ci lëkkaloo bi zuxrufi dunya ci tóor tóori àddina yi ndax yooyu yëpp amuñ ci dara comme amuñ ci dara seen xol newu ci voilà lii nag bon c'est pas euh, da naan lii après ñépp loolu lañ am na ñoo xam ne dañoo ñàkk te yëpp lii la ah waaw c'est pas des clichés mooy en général mais am na yoo xam ne dañoo ñàkk mais bu ñu nee allahu akbar li ñu waxoon moo ci am di di ñee gaay rek comme gaay ñi nga xamante ne nii xamuñ dara lañ la doon yaa laytalanaa yaa waytalanaa laa yaa laytalanaa misla maa Qaaruun waaye ak neexoon ñu am comme li Qaaruun am waaye innahu la du hazzin moom da boroomu cër bu rëy ci wàllu àddina waaw ñoom xamuñ waaye ña xam ñu ne leen yéen xanaa xamu ngeen li ngeen di wax yoolum yàlla ak la yàlla denc ngir sellal loolu moo gën lii mu jox Qaaruun voilà <laughs> mooy am na yoo xam dañoo ñàkk moom lañ mel mooy amuñu waaye seen xel mi fu ñu toog ñu ngi ko daaj ak seen bëccëg yépp ci ñi nga xam ne ñoo leen féete kaw ñooy borom alal yi di mébét rek dëkk mébét buy julli du xam na lay julli ndax mu ngi xalaat waaye oto diw ba ay waay soxnaay diw sa nim rafete ay waay kërub diw ga ay waay alalam ju bari gii bu ma ci mënoon a am kooku xam nga ne ko taxul ñu wax kooku moom ban asam weex laa xam te am na ñoo xam ne borom alal lañu lu ñu li ñu yor daanaka nga naan lakk jeexalu ko pour wax ne lu bari ñoo xam ne alal ji seen poche ak seen yooyu la demee newul seen xol seen borom képp nekk seen xol waaw waaw euh, nettali euh, Cheikh El Hadj Omar Al Fouti Tall radiyallahu anhu kirima bi nga xam ne <laughs> nettali boobu <laughs> <laughs> euh, naa borom al Ibriz moo ko indi woon mu reprendre ko di ko nettali ci rimaaxu boom bi mu de moom al imaam al Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti Tall al Gadawi radiyallahu waa ji nga xam ne ñaari xarit lañu woon kenn ci am alal ci biir dëkk ci biir réewum taax bari alal lool <laughs> léegi nag xaritam ba moom nekk ca àll ba yor fa ab taalibeem boo xam ne moom la àndal wala ay taalibeem ab taalibeem moom li muy def ca àll ba la nekk benn dëkk ci benn cours d'eau benn ndox buy romb benn dex boo xam ne bu soxlaa lu muy lekk foofu lay napp dëkk foofu di jaamu yàlla kese di def loolu taalibeen yi war a dem nag réewum taax mu ne ko boo demee réewum taax de nga laajte diw boo laajee diw nga dem ba ci moom nga ne ko sa mbokk mu moo lay nuyu <laughs> waaye taalibe bi dem ci dëkk bi ni mu demee réewum taax mooy ci ville bi a jóge ca village bañ ne woon ca àll ba ñëw par lu mu jox te sëriñam bi wax na ko lii bon moom kon nag euh, dénkaane sëriñam la voilà mu daal di ñëw ñu ne ko gaa yi laaj diw ñu joxoñ ko ne ko muy kër gi gën a rafet ci dëkk bi waajee ko gan du pale la mu ne ne xanaa kay sëriñ bi du kii la may wax nee na mu ñëw rien nga bam fa toogee di xaar waaw <laughs> ah te te bu amee ay audience yu bari yow moom yaa ngi dóor a ñëw te amoo audience ay yàgg waaw mu toog toog affaire bi yàgg ba ba mu naan waay man teemaa dem sama yoon sax ah gis garde yi gis koy nit ñu bari ñii alal ju bari ñii léegi ba bari bu yàgg mu ne man teemaa dem mais mu ne ah waaye sama sëriñ daa waxoon naa naa ko fa jaar lay nuyu ah naa taxaw rek bañ ñu woo ko ne ko man ngaa agsi bi mu agsee ñu ubbi buntu bi <laughs> comme ki mu gis waa toog na le garde yee ngi taxaw way fas yi way dii dem rafet doon naan mais kii nee na bu dugg bi ma agsee rek ma nuyoo ne ko diw moom moo lay nuyu mu muuñ mu muuñ reetaan ah ci diw nga jóge ne ko boo demee laajal ma ko ne ko moom mu ngi fi di bëgg àddina ba léegi ndax mu ngi fi di bëgg àddina ba léegi ndax àddina génnagul ci xolam waa ji nag gën a kaawu ko waa taalibe bi gën a kaawu waaw nii sëriñam bii nga xamante ne nii <laughs> moom ca àll ba la ne waaw baax na ba la muy lekk bu waree lekk jën yi day jël lu mu kii napp ci jën yi dex gi nekk ci wet gi foofu lay utee jën yoo xam ne moom lay moom lay lekk moom lay dundee di lekk ci ci fooyte fruits yi am ci garab yi ci àll bi kii nag ma fekk ko fii ci biir réew taax ci ville bi ak nguuram bu bari ñii garde corps yeeg alal jeeg soxna yu bari yëg yëpp ba pare mu naan ma ndax euh, sama sëriñ bi moom moom euh, <laughs> mu ngi fiy bëgg àddina àddinaa ngi ci xolam bi ba léegi waaye moom xamul lan lay lan mooy affaire bi jële ko kaw quoi ah ci xel bi moo ngi naan moom xanaa kay kuy bëgg àddina mooy yow xanaa na war a doon <laughs> mais bon mu jàpp lool rek bi mu kiiwee mu dem bi demee après ba dox li muy dox dellu ca sëriñ ba mu ne ko euh, euh, sama euh, ne ko waaw jaar nga fa ma la waxoon am gis nga ko mu ne ko waaw waaye <laughs> mu xaw a am kersa ci li ko waa ji wax mu ne ko déet waxal rek lan la la wax <laughs> moo am na lu la <laughs> mooy bon loolu day gis ne ñàkku te teggin la quoi sëy ñëm bii sawaay di ko yar di ko tarbiya yépp xaritam bay naan naa ko jottali loolu naa ko wax mu ne ko waxal mu ne moom daal nee na nee na daal ah, Euh, ndax àddina mu ngi des ci sa xol bi ba léegi sëriñ bi jooy waaw bi ko taali bi wax muy jooy ne wallaahi sama mbokk mi wax na dëgg mu ne moom yàlla da koo jox lépp moom moom waaw ci wàllu àddina alal koom-koom ak yu da koo jox lépp waaye dekkul ci xolam waaw gis nga loolu nga gis noonu nga ñëw fekk ko noonu nga foog ne loolu da koo yitteel daraa ko yitteelul yàlla ko jox moo xam ne lii la ko borom bi jox mu téye ko di ko gérer ngir borom bi jeex na mais xaaju la traverse xolam alors que man maa ngi fii ñàkk yooyu yëpp te sama xol bi mu ngi ci yooyu Allah <laughs> nga xam ne moo tax lii ku ne mooy moom moo moom dudd sell ay ñaana ah, moo léppam mu ngi naan dama def compte yi lool mooy am na ñu bari ci ñoom noonu lay def mais loolu bul jàpp nga généraliser ko ci ñëpp déedéet déedéet bu boobaa dangaa juma <laughs> te du ku ñàkk ku nekk nga naan moo gën a sell mbir rek moo gën déedéet bu boobaa dangaa juma voilà moo tax waxu imaam Ibn Battal bi c'est à relativiser voilà loolu ama am soo kon nag mu ne ndax ñoom seen xol yi way ñàkk ñi boo gisee ñu gën a sell ay ñaan en général wa xushu ak euh, gën yokk euh, bari ak xushu ak toroxlu ci jaamu yàlla mooy seen xol dafa wéet ci di lëkkaloog lépp loo xam ne taar taaru tóor tóoru àddina la waaw kon nag mu ngi noonu yonent bi alayhi salaatu salaam nag comme ni al-Muhallab ibn Abi Sufra wax rahimahullah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bëgg soññ Seydina Sa'd ci lii muy lu mën a def lu mu tol tol tol na wàcce boppam ak tawaadu gis buntu bi al imam an-Nawawi tudde loolu bokk na ci waaye a tawaadu ngay ngay wàcce sa bopp maahum ak way ñàkk ñeeg wal faible yeeg euh, xale yeeg ak euh, jirim yeeg yu mel noonu voilà di leen yërëm waaye di wàcc sa bopp ñoom mu ne moom dafa namb yeneen may saasaam dafa bëgg soññ Seydina Saad ci muy wàcc boppam waaw te tamit bañ a jàpp ne moom am na lu mu def lu tax am na benn ngëneel même bu dee lu ñuy séddale la ci kaw ñeneen ñi déedéet ñi deful ni moom waaw te mu bañ a euh, te loolu moom de toute façon sëy naa sax du xoola gisu ma su koo gisa noonu duñu lay na xeeb déedéet daa jàpp rek def naa lii xanaa comme que al euh, ku def euh, nit looy gën a def <laughs> da innamal jaza innama lan la sayyidatu Aisha la ko yonent bale saa saa waxoon lan la yonent bale saa saa woon sayyidatu Aisha innama jazaa'uki ala qadri nasabuki dëgg-dëgg sax pay day proportionnel di selon sa coono fi mu xam naa tey naa du yu mel noon la woon comme que des na coono goo xam ne bu rëy rëy la te am na ñu ko deful xanaa ñoo ñëw pële leen yonent waaye saa ba xamal ko ne déedéet même loolu jàpp ne am nga loo xam ne loo leen waaw waaw ndax li nga xamante ni moom lañ doon wax sànq waaw ñaan way néew ju doole ji amaana loolu lépp borom bi ci ñoom la ko jaarale ba tax ngeen am ngaŋaay voilà moo tax yonent bàyyi saa saam bari na loo xam ne da leen doon mettre en avant way néew ji doole ji moo tax euh, al imaam al Buxaari rahimahullah daal di tudde buntu bi noonu baabu man ista'aana bi du'afaa wa saalihiina fil harb ta hadis bi ñuy gis après bi ñuy tëje loolu dina ci gina leer insha allahu taala lii nag bu ñu ko waxee bokk na ci liñ ciy jànge kon mooy wàcce sa bopp loo mën a am am xam-xam lu la yàlla mën a dénk dénk ay koppar ña nga xam ne amuñ lu toll noonu nekk ay néew ju doole wala yaa leen ko pële wàcceel sa bopp seen kanam te bu leen wan ne am naa lu ngeen amut duma seen moroom waaw duma seen moroma ah déedéet waaw loolu ñenn kese nga ko waram wan mooy ñi nga xam ne xamuñu gëddu xam-xam ñëw bëgg fontoo xam-xam piétiner xam-xam nga xam ne ne ne e te boobu du yow xam-xam bi nga leen en fait yoruma loo xamante ne nii lu ñuy jël xam-xam comme li boroom xam-xam yi di wax doo jël caqu xaalis wala caqu or di ko sànni ci géttu mbaam voilà xam-xam di ma yor bu leen yaakaar ne c'est pour fo déedéet ñu nga xamal leen ko mais manoo foo dem rek bëggaw jaay gaay wala man maa xam lii yow lañ war a jox micro yi yaa war a toog ci kaw ñépp toog ci suuf di la xool de haut déedéet waaye dañ ciy xame lii nii Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas comme ni ñëwee ci riwaa Imam An-Nasa'i biñ gis léegi ne ci xare bi li mu defoon daa defoon daal di euh, nekk ka nga xam ne moo doon aar ñu bari ca xare ba keroog ba mu jàpp ne kon xanaa kon bu ñuy séddale mbir mi moom dina ci am lépp ñeneen ñi yeneen tubaab saa saam xamal ne ko déedéet loolu dañ ciy jàng ne yow nit ki foo man di nekk ab association la ab daayira la ab lu mu man di doon am mbootaay la yow nga nekk fa koo xam ne borom bi yow la nattoo yow la jox teraanga par exemple nga fay leeral xam-xam. bul jàpp mukk que de gis nga xam-xam bi mu la jox ngay jàngale foofale di fa leeral masala yi sa gox boo bële wala foofu ñu ne la yow sax yaay imaamul a'immat yooyu yépp bu mu jaar bu mu tax tarfatal ayni nga foog ne am nga benn ngëneel ci kaw ñi nga xamante ne nii ñoom amuñu loolu wala ñi nga xamante ne ñooy jàng si wala ñi nga xam ne ñooy ay membre yoo xamante ne amuñu li nga am boo ko defee de fa tarda di nga torox boo liggéey wal iyaadu billah amoo génn ngëneel génn ngëneel nga amul ci seen kaw déedéet borom bi la soob mu feeñal ngëneelam nga nga xam ne mooy xam-xam jaare la ko ci yaw ngir li mu bëgg xamal ñii muy jaar ci yow yow kanaal nga waaw yow kanaal nga te kanaal nag du toog di tagg boppam gis nga postier bi du indil kenn ab leetre ba pare di tagg boppam déedéet day xam ne rek mission am la def lii da koo war mooy lan jàllale lettre ya bañ ko indee ca post ba poste ba ca poste ba ñu indi ko fa mu war koo distribuer mu jël ko daal di koy jàllale ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy les ayants droit ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a ñoom la war a agsi ci ñoom loolu kese la te bu boobaa jamais nga gis postier bi moom muy muy tagg boppam kon nag yow ana naka nga mën a defe loo xam ne borom bi da koo teg sa loxo moo xam alal la waaw li nga xam ne da leen koo jox euh, ne ngeen ciy dépenser mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi ngeen ciy wutu woon te looy wutu woon te saxul ci sa loxo bu doon sax ci loxo doon na sax te ñoom njëkkoon a nekk kon doonu loon agsi ci ñoom ci yow kon nag mu ngi noonu loolu lépp nga koo war a bàyyi xel xam ne fii daal man ab soldat laa comme ñëpp rek waaw mooy daa am borom bi moo def ne ku nekk daa am ci loo war a jàpp man nag ah man naa nekk muy xéewal ci man <laughs> bu ma ko doxalee ci ni ko bëggee woon waaye man naa nekk nag bu garaaw bu dee ne doxaluma comme ni nga xam ne noonee la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di namme woon taxoon mu teg ko sama loxo kon loolu lépp dafa am solo waaw nit ki war di ci bàyyi xel te bañ di di ngandal ci kaw nit ñi li leen jàpp ne walla man damaa am loo xamante ne nii voilà yéen amu ngeen ko kon nag yéen soyez là-bas déedéet waroo gise noonu danga war a gise rek ne man de fii ab yen la buñ ma teg yàlla man a tool yi waaw waaw boo xamante ne nii ci sama loxo la ko teg la ko ci man ngir ma taxawu ko ngir moom ma def ko ngir yàlla bu ma ci amee ngërëmam alhamdulillah bu ma ci amul ngërëmam nag mooy kuttus naa xusraanan mubiinaa loolu dafa am solo jara bàyyi xel bu ko defee loolu bu ko nit ñi xamee kenn du rëy rëylu waaw borom bi du la fenn benn poste nga jàpp ne comme li ñenn ñi nga xam ne ñàkk xam comme ni nga koy dégg suñu réew yi waaw ñu fal nit mu naan walla loolu euh, añum nday ak yu façon yooyu liggéeyum nday yooyu yëpp ci dara du liggéeyum nday dara te ñëpp xam nañ ni ñuy xale suñu réew yee ay népotisme ak moo ma neex kese yaa jàppoon ci parti bi doon ma dimbali waaw bi nga xamante ni nag ki ma dimbali ba léegi ma falu ma fal la loolu lan la ci sa nday liggéey laa ngi di gaar waale ndayu jàmbur yeeg ak yooyu comme si ñoom lëgëriñ ñu alors que loolu lépp waxu juhaal la ñuy rëy nga gis leen ñuy seetoo ko def loolu te waa ji defagul dara waaw loolu yëpp affaire u xam la ak petitesse d'esprit voilà ak esprit boo xam ne bu tuuti faible d'esprit yi ñooy xalaate noonu wal iyaadu billah da ngay xam ne lii dangaa waroon a ñoo xam ne keroog sa kër dañoo waroon di jooy ndax responsabilité bu toll noonu ñu jox la ministère nga xam ne lépp loo xamante ne lu fi suux la ëllëg yow la ko borom bi laaj wallahi la ilaha illa hu loolu nga loolu moo la war a def kaa man nan lay def ba réussir mission bii nga xam ne moom lañ ma dénk waaye xam nga ne moos néewaana suñu réew yi koy xalaata nii waaw moo tax loo ci gis dañ lay fal mooy dégg jóge fii après dem gaay naan la boo ku ñu tàccu ah te feccoo ak ku ñu tifli nangam ak ak yooyu boo kiiwul gis nga boo fii jub jublu Abdullah bañ dàqala sa nguur gi nga ne woon sa yow sa waa kër sa yaay xanaa doo doo tabax ah def ni ñépp bu ko defee ñu génn ci ndóol gi ndax caaxaan yooyu nga xam ne mooy ñi nga xam ne seen xel yi soriwut ñooy xalaate noonu kon nag mu ngi noonu kon amul génn ngëneel laa fadla waaw waaw waaw amum gëneel goo am ci kaw ñu nit ñi de parce que am na la borom bi euh, terale ci biir mbooloo mi loo xam ne yaa ko fi man électricité bi yaa ko fi man boo affaire yàqoo yaa ko war a defar nga ñëw di ci jaay ne gaay duma seen moroom yow daal yaa fi man yii di déedéet wàcceel sa bopp te xam ne lii man ci jaamu yàlla laa nekk sama buntu yàlla la bu ma ubbil ci biir mbooloo mi ne ma sama jaam ñëwal ci man waaw te nag sellalal ngir man bu ko defee boo ñëwee ma fay kon loolu lu am am solo la kon nag wàcce sa bopp tawaadu wàcce sa bopp ci kanamu ñi nga xam ne ñooy néew ju doole yi lu amaam solo la kon nag ñu jël xadiis bi nga xamante ne nii mooy bi mujj